inchaa allahu taala tey lañuy jeexal saar bu màgg bi walillahi alhamdu walminna ci ñu ngi ñëwoon nag ba ci laay bi ñu war a gis tey muy laayab 285 bi ndax ñaari laaya dong moo ñu defe saar bi jeex muy ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom suñu boroom tabaaraka wa taala di wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minuun kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qaaluu sami'naa wa ataanaa ghufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir suñu boo fàttale ko ci jotaay bii ñu génn bi ñuy tëj moom lañ gisoon li taxoon laay bi wàcc bi nga xam ne laay bi ko jiitu teñ gisoon ko bi weesu ba mu wàccee saxaaba yi radiyallahu anhum daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah ñun de daal di nañuy yen nag ci li nga xam ne moom lañ wàccee ci yow de yen nañ ñu teg nañ ñu loo xamante ne nii de ñun ci mbir mi manuñu ko mu ne ndax da ngeen di wax la nga xam ne ñoom la ñaari waay téere fi leen fi jiitu woon waxoon naan rabbana ñun dégg dégg ta mooy nañ wax leen sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilayka al suñu boroom nag wàcce laay bi mu ne aamana gëm na ar rasuulu ndaw yàlla li di sallallahu alayhi wasallam di muhammad ibn abdil muttalib radi alayhi salaatu wassalaam a ibn abdillah ibn moom de daal dinay gëm bi maa ci li nga xamante ne nii unzila ilayhi moom lañ ko wàcce ci kawam mooy li nga xam ne moom lañ wàcce ci kawam muy alquran di sunnaam ak lépp ak li nga xam ne moom la ko borom bi tabaaraka wa ci moom di gëm na ko te lépp nag tukkee min rabbihi tukkee ci boromam azza wa waaye naka noonu mu gëme wal mu'minuuna way ngëm yàlla yi daal dinañuy gëm te ñii ñi tax ñuy wax te ñooy nga xam ne ñoo ci njëkk a dugg ñooy saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum keneen ku ciy dugg après door cee dugg mu ne kullun ñoom ñépp nag amana daal ku nekk ci ñoom rek amana gëm na billaahi ci yàlla wa malaikatihi ak malaakaam yi wa kutubihi ak téeréem yi nga xam ne moom la ma sa wàcce yépp moo xam-xam nañ leenam walla ñàkk nañ leen a xam waaye wa malaikatihi malaakaam yépp moo xam-xam nañ leen wala ñàkk nañ leen a te loolu suñu boroom waxoon na wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa kenn xamul li nga xamante ne mooy sa soldaari boroom yi illaa hu ku na moom te ñoom obligé wu nak nekk ay malaaka kese waaye kon wa kutubihi ak téeréem yi moo tax bu ñu naan la tawraat dañ koo falsifié ki injiil ñun gëm nañ tawraat bi ñu wàcce woon ci seydina wa mawlaana muusa ibn imran gëm nañ li nga xam ne mooy injiil bi ñu wàcce woon ci mawlaana almasihu bnu maryam alayhim assalaatu wassalaam waaye nag yi fi gaa yi yor falsifié ko yooyu lañu gëmul ne kon nag wa kutubihi gëm nañ ku nekk ci gooy gëm yàlla yonent bi alayhi wa wassalaam moo njëkk a gëm lii borom bi di wax wa kutubihi ak téeréem yi wa rusulihi ak yonentam yépp amul kenn koo xamante ne nii ñàkk na koo gëm de laa nu farriqu du ñu tàqali bayna ahadin diggante kenn min rusulihi ci ndawam yi alayhi alayhimu salaatu wassalaam duñ jàpp nag bëgg a gën a la diw moo gën dëgg la ba ñu teg na ñeneen ñi du ñu yonent loolu moom nag du ñu fa àgg parce que loolu ëppal la voilà moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon laa tutruni kama atratil yahuudu an-nasaara Isa ibn Maryam ne bu leen ma tag tagal di ma tag tag ngeengaa ngiy tagg ngir tagg ma bay wax loo xamante ne demewul noonu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko nasaraan yi di daal di woon defe Seydina Isa ibn Maryam di Seydina wassalaam lii mooy profession de foi wu jullit lii mooy mooy ponk gëm yàlla mooy al imaanu billah wa malaayikati gëm yàlla mooy lii mooy lee piliers de la foi keno yi nga xam ne moo sutenir ñoo téye kenug yàlla mooy gëm yàlla mooy gëm yàlla gëm malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam gëm ne mooy am nañ yàlla dañ koy gëm comme borom moo ñu moom te moom kese lañ war a jaamu malaaka yi kenn jaamuwu leen mooy ay jaami yàlla ay jaami yàlla lañu yoo xam ne borom bee leen bind ci leer di leen def loo te mënuñoo def lu wuteek moom lu mu leen digal di nekk rek ci ay digalam tey sori ay tereem wa kutubihi téeréem yi di kaddu yu borom bi tabaaraka wa taala yi mu wàcce ci ndawam yi nga xam ne moom la ci teg wa rusulihi ak ndaw ak yonentaam yi alayhimu salaatu wassalaam suñu yonent nag alayhi salaatu wassalaam moo ñu ci dugal wal imaanu bil qadari xayrihi wa sharrihi ndax am solo bu mu am solo ta man da ñàkk muy gëm dogal ba ca neex ak ba ca naqari loolu lépp la jaam bi di gëm képp koo xam ne gëm na lii kooku ëskey moom waaye képp koo xamante ne nii moom nee na yi yoonam new ci ci mbay waajoo jële kon nag suñu boroom tabaraka wa taala mu ne nag kon laa nufarriqu bayna ahadin min rusulih ñu tàqali diggante kenn ci yonentaam yi de moom alayhi moom yu boroom bi tabaraka wa taala wa te ñoom way ngëm yàlla yi de lii lañuy ñuy wax sami'na dégg nañ du lii la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam sawoon ah, kay ndax moom de moom waxam wax yu la comme ni suñu boroom wax ne in huwa na la la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ne moom du wax lépp ci dara ci li nga xam ne ñun ñeneen ñi moom lañu xawe bakkan ak gànneex moom du waxe lool ndax moom hawaahu li moom li nga xam ne moo ko neex mooy li neex boroomam tabaraka wa taala kon wu ñu naan sami'na ñun di dégg nañ waa taanaata topp nañ ghufranaka sa njéggal dong de lañ lay ñaan yow boroom bi tabaraka wa taala rabbana i yow suñu borom woo nañu la te yow la ñuy dagaan te yow lañ bëgg nga jéggal ñu wa ilaykal masir te ci yow dong mooy mujj waay ba de du waxoon na ne keroog ne fàttaleku leen ragal leen bis bi nga xam ne ci ngeen di dellu ci seen boroom kon nag mu ngi noonu wa ilayhi te ci borom bi taba wa ilaykal masir te ci yow boroom bi tabaraka wa taala yow yaay waay ba te far nag ñuy pang ñun ñépp mu ne laa yukallifu suñu borom a ngi tëj laay saar bi muy laay bu mujj mu ne laa yukallifu allahu nafsa borom boroom tabaraka wa taala de du togg te du chargé te du responsabilisé du gàll allahu boroom bi nafsan benn bakkan illaa wusaha lu dul li nga xamante ne nii moo nekk ci man-manam la nga xam ne moom la ko boroom bi tabaraka wa taala def selon ses possibilités la ko borom bi man loo ci kaw loo lële ci la koy togg jëf ci la koy digal muy def wala muy bax lahaa bakkan boobale nag bu ko boroom bi toggee jëf ne ko defal wala ne ko bàyyil bu boobaa nag la lahaa bakkan bala ñeel maa kasabat li nga xamante ne moom la fàggu ci digalu borom bi tabaaraka wa taala jullil wooral mu def loolu de moom la ñeel de walla mooy yiiw ya ngay tukkee loolu ci moom la jëm tiyaaba ya ca kawam lay dem leer ya ca kaw bakkan boobale waaye waa lay haa ca kawam nag lay këpp mag kasabat li nga xamante ne moom la fàggu ci ay bàkkaar ci kawam lay këpp te kon ci kawam lay këpp mag tasabat li nga xamante ne nii moom la fàggu ci ay ñaawteef ak lu ñaaw aki bàkkaar rabbana mu ne waa gooy ngëm yàlla yi ba léegi lii lañuy ñuy wax rabbana e yow suñu borom laatuwaa xis naa waay waay yàlla na bul ñu jàppe de bul ñu jàppe mukk inna si sa inna si naa bu dee ne dañoo fàtte aw axta naa wala ñu juum loolu benn wax la am beneen du ne ah rabbana e yow suñu borom laat waaxid naa bu ñu jàpp rigueur bu ñu jàpp di ñu teg ay daan inna si naa bu dee ne dañoo bàyyi ci tayif li nga xamante ne moom nga ñu dig ñu bàyyi ko bañ koo def aw axta naa wala ñu def loo xamante ne ñoo ko tay daal di koy def ci yoo xamante ne nii dang ñu koo tere loolu la beneen wax la boo xamante ne nii loolee am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel al imaam ibn al anbari rahmatullahi alayhi dare lii nii lay wax te loolu am na ñu bari ñoo xamante ne loolu lañ jàppale ne mooy bu dee na dañoo bàyyi ta tay aw axta naa wala ñu def te tay ci loo xam ne loo ñu tere la rabbana eh yow suñu boroom wala taxmil alayna yal na bu ñu reñ bu ñu yen bu ñu sëf alayna ci suñu loos yi ci suñu kaw isran bakkaar boo xamante ne nii day diis gann laa tooñ kon isran am mooy mbir moo bu ñu bu ñu yen boo mooy ndig loo xam ne digal ñu loo xam ne day diis a diis a diis ci ñun ba ab yen bu diis boo xam ne jëf ko day jafe ci ñun kamaa keem ni nga xamante ne nii xamaltahu na nga ko yene woon ala alladina min qablina ci ñi nga xamante ne ñooñu jiitu woon xam nga sharia yahud yi bokk na ci li ci kii woon dafa diisoon parce que ñoom ñoo ko def walla gis nga inna allaha ya'murukum borom baa ngi leen digal ngeen rendi nag gaa yi nekk fi di teengal suñu borom teengal affaire yi ci seen kaw seen sharia loolu la woon ndax affaire yooyu la gis nga woon début lim simple lim simple woon li kullu ta'ami bépp ñam rek dafa daganoon ci waa banu Israël lu dul loo xam ne Israëlu di naa Yaaqub ci boppam alayhi salaam moo ko xaraamaloon boppam mais gars yi ba bañ fi nekkee di teengal ak a suñu boroom feeñal mbir yi taral bàyyi mbir yi tar ci seen kaw moo tax kon way ngëm yàlla yi di jullit ñi ne yàlla na bu ñu yenn teg ñu àtte yoo xam ne day diis comme ni nga xamante ne nii noon nga ko yene woon ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon rabbana e yow suñu borom wala tuhammilna ma la taqata lana bi yàlla na bu ñu yenn yàlla na bu ñu sëf te yal na bu ñu digal ñuy def maa la taqata lana bi loo xamante ne nii ñun de ah amuñu kàttan ngir def ko walla waxfir la wa'fu anna te yal na nga ñu jéggal yal na nga ñu jéllale waxfir lana nga daal di ñuy jéggal suñu bàkkaar yi warhamna ba pare nga mooy faral ñu wa'fu anna jéggalu effacer suñu bàkkaar yi waxfir lana nga daal di ñuy muur sa muro sa muur sa sutura gi nga xamante ne nii moom ngay fare bàkkaar yi dama mooy mooy boo ko faree ba pare lay tax du des trace waghfir naa nga daal di ñuy muur sa muuru kiiraange bi nga xam ne mooy tax sutura gi nga xam ne day tax ba ñun moom lool duñu duñu am benn jeexital jee waxti waxtanu bakkaar ga loolu lépp du dal suñu kaw warhamna te boo paree nga daal di ñuy yërëm yërmande goo xamante ne ci sa yërmande gu yaatu gi anta dëgg-dëgg yow borom bi mawlana yaay suñu kilifa te yaay ki nga xamante ne yaa méngoo suñuy mbir te yaa yaa méngoo suñu fansurnaa yal nag ñu dimbali alal qawmil kaafiriin ci kaw nit ñi nga xamante ne ñooy ñi weddi ne sa diine duñ ci gëm dara ne àddina bii li leen neexa fi dox li la neex yow borom bi du am yal na ñooñu nga daal di ñuy dimbali ci seen kaw